أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو محمد Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisiyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallam fi kitaabul jihaad an abi musa abdillahi bni qaysin radi allahu taala anhu anna annabiya sala allahu alayhi wasallama qaal man xamala alayna alsilaha falaysa minna kon alimamu abdulgani rahimahu allahu taala muy ënd xadis fii ba léegi ñu ngi ci kitaabul jihaad téeréeb mi nga xam ne mooy jihaad mooy jihaad xeex ci yoonu yàlla lii nag téere bi mooy avant dernier téere bi mooy téere bii nii bu ci génnee benn téere la ciy teg daal di tëj téere bi completement waxuma téere mooy téere Umdatul Ahkam jeex léegi nag ñu ngi ci hadith numéro quatre cent vingt-deux muy ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mu ne an Abi Muusa mu ngi jële ci saxaabi bi nga xam ne mooy baayi Muusa Abdillah ibn Qays looloo doon turam fii andi na turam Abdillah di Abdillah di doomi Qays ah mooy al-Ash'ari Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya kana yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam qaal nee na man hamala alayna as-silah képp koo xam ne dafa yëkkati ngànnaayam armem moo xam jaasi la wala flèche am la wala paaka la wala pistolet la wala lu man di doon loo xam ne ngànnaay la jëmale ko yem ñu ko yëmale ko ci ñun yi laysa minna kooku moom na ko leer ne bokkul ci ñun voilà kooku bokkul ci ñun jël say armée yow sa man a xeex gi yépp jëmale woo ko ci lan ci kenn lu dul ñi nga jëmale woo ko ci yéeféer yéeg ñi nga xam ne ñooy féttéerlu waaye nga jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñooy wéetal naan ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa yow ñooñu daal nga jëmale sa ay gi yépp sa mën a xare geeg nga daal di koy jëmale ngir xareeg ñoom ci loo xam ne amoo ci benn àq ngir lan di leen tiital ak yooyu di leen kii di leen impressionné loolu la waaye sinon bu dee ne ñi nga xam ne ñooy ay jullit lañu ñoo xam ne dañoo def lu tax ñu ñu ñu dal seen kaw loolu koy alxuraan leeral nañu wa in ta'ifataani minal muslimiina qatalu fa aslihu baynahuma waaye fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati baghat <laughs> loolu kay leer na hatta tafiya ila amrillah kon kay leer na voilà mu ngi noonu ah képp koo xam ne kon mooy ñi nga xam ne loolu day wax bon ci gàttal que ne bu dee daa am ñaari kuréel ñaari mbooloo ci julli ñi dañoo jàppante ba am ay différence yeen diggante ba nar cee dem du sori yéen jóg leen yéen julli ñi ngeen yëwanal seen diggante waaw bu dee nag kenn ki ba ngeen di def loolu di jox médiation kenn ki fekkaru na yoonam new ci moom day continuer siisu ci li nga xam ne moom la jàpp ne moom daal day dagg mbaa du bàyyi fii mu matt bu boobaa mu ne yéen ngeen nekk benn daal di daw ci kawam te bu boobaay xare day am voilà kon nag affaire bi bu nee man ah loolu dax lii wax ci chara yi lañ ko waroon a gën a wax ñii chara man ki nga xam yépp koo xam ne xamalaa naa yen na ci suñu kaw as-silah jëmlal ñu li nga xam ne mooy ay armèm kooku dina ko leer ne fa laysa minna bokkul ci ñun mooy bokkul ci suñu hët yu bokkul ci li nga xam ne mooy sama doxalin sama dundin ak sama tëral li nga xam ne moom la ma sama borom tabarak alhamdulillah tabaraka wa taala jox kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi fii hadith bi nga xam ne moo mujj ci kitaabul jihaad di hadith bi nga xam ne mooy numéro quatre cent vingt-trois ñeenti téeméer ak ñaar téeméer ak no ak ak ñaar fukk ak ñaar fukk ak ñett mu ne an Abi Muusaa radiyallahu taala anhu annahu qaala su'ila rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ar-rajuli yuqaatilu shajaa'atan wa yuqaatilu hamiyya wa yuqaatilu riyaa'a ayyu dhaalika fi sabiilillaahi azza wa jalla faqaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam man qaatala litakuuna kalimatullaahi hiya al-'ulyaa fahuwa fi sabiilillaahi azza wa jalla kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullaahu ta'aalaa mu naan Abii Muusaa hadis bi mu ngi koy jële ci baayi Muusa moom la jële woon hadis biñ génn sànq muy Abdallah ibn Qays al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne su'ila laajeef nañu rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam an ar-rajul ci benn waay boo xamante ne nii moom yu yuqaatilu day xare di xeex di combattre di def ay exploit ci gàllu xare shajaa ndax daal moom daal jàmbaar la ndax daal moom daal dafa sawarta ku mën a xare la wa yuqaatilu ak doowaay moom wala muy xare wala mu ne ke yeneen da waa joo xam ne day xare ngir wane njàmbaaram keneen ci wayu yuqaatilu waaw ba léegi bii mooy bu dee bii mooy waa di xare hamiya parce que fii la bokk quoi voilà dinañ xam ne ñoom ñooy les gendarmes du monde kenn du leen ko demal laale la noonu voilà bi wane ne fii laa bokk ñun ñooy séeréer si wallahi bu ñu ko tukulóor yi defee dinañu am problème wala ñun ñooy wolof yi caay bu ñu ko maliens yi defee dinañu am problème wala ñun ñooy les blancs les occidentaux ñun ñoo yor civilisation bu baax bi caay di xeex ngir loolu voilà ñun ñooy les gendarmes l'oncle Sam ñun ñooy ay doomam façon yu yooyu voilà xamiya ak da ngay gis ba ci diine ji ñoo xam ne xamiya kese la daraay lislaam taxul ñuy mbubbali seeni yëngoo seeni yóoxoo seeni toj nit ñi xoppatal ñu koy teg ki loo xam ne dañ naan lislaam a tax te lislaam taxul bu ñu wax bañ ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam li gën a màgg lu ñu wax ne la waa gaa yoo de dañoo bañ ko waxee lu dina néew loolu ñu ne waa ji dañ koy ray tudde loolu jihaad xam nga ne kooku bu waxee loolu deful jihaad kooku moom li mu wax wute nag li am kooku xam yi yamoo ko yóbbu parce que moom fi mu jokk dara ko yàlla téyetu ko fa voilà parce que bañ waxee yàlla ak yonentaan alayhi salaam moom li gën a màgg bu dee wax na sax mooy ne ñii dañoo rek waaye bañ waxee loolu ndaw ab sëriñam mu bëgg a wëlba di suuf kooku hamiya la kon nag wa yuqaatilu benn waaye ngi moom yuqaatilu lay xare moom wala muy waaji ba léegi hamiya nga parce que fii la bokku daal wala ñoom ñooy diw wa yuqaatilu muy xare ba léegi moom waaji riyaa bëgg daal ñu gis ko daal bëgg ñu xam ne ho da galon ilaa décroché ci xare yu mag yi ah, moom de demoon na wax yow parce bula bu mag fu nekk dem na fa mu nga woon Congo mu nga woon fa nga xamante ne nii mooy Israël foole ca Palestine léegi moo ju mel noonu nga xam ne bëgg rek après moom yooyu galon yi muy teg takk médaille yi ñu koy takkal collation de collation d'honneur yi yi nga xam ne moom lay rangale ci salon ku ñëw mu xooy la ci façon yooyu kese la ak li nga xam ne bu bésu parade bu jotee génn war a wane say galon wane ko oh, ñu wane ko nag muy kii ñëpp def ko mu gànni romb ñëpp di ko xool riyaa ah mu ne benn waaye ngoog moom façon yooyu kesal bi xare parce moom moom ñëpp dinañ xam ne moom am zoro la de ak ka mën a xare léegi nag waa ji ne yonent bi saa saa mais ñii ñëpp ma fi tudd ayu zalika fi sabilillah mais ana kan ci ñii nii wala mooy waa ji nii façon wam yii nii yëpp bu dee benn waay bi la yeneen di waay benn waay buy xare def nii kii moom leew ko tax a jóg kii lee waa ñii ñëpp kan moo ci nekk ci yoonu yàlla ayu zalik ana lan ci yii wala yan ci yii ci xare ndax man fii laa bokk wala damaa sawar damaa man a xeex wala man fii laa bokk wala waruñu koo laal wala di ngistal lan ci ci yoonu yàlla ya azza wa jalla màgg na yonent bi alayhi salatu wasalaam tontu sayyidina Abu Musa mu ne radiyallahu anhu fa qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne man qaatala tontu waa tontu bu général ila yawmi diin pour ñun ñëpp la man qaatala képp koo xam ne xare na li takuuna ngir mu nekk kalimatullahi kaddu bi muy laa ilaha illa allah képp koy xare ngir kaddu googu nga xam ne moom la borom bi wàcce dina sampu hiya moom kaddu googu nekk al ulya mooy féete kaw leneen lu moom ndax moom la waxoon ne li yuzhirahu ala diini kulli walaw kariha al kaafiruun dafa wàcce lii yónni yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu feeñal dundin gii mu ko jox muy l'islam bi ci tërali na dundin yi am mode de yi am ci kaw suuf yépp mu daal di leen noot même bu dee kariha day naqay même bu dee kariha day bitaagaal al mushrikiina xolu yéefér yi xolu ateyeek xolu ñi nga xamante ne nii laykaar yi nga xam ne gëmuñu tus même bu dee day butaagaa seen xol loolu mooy li nga xam ne moo tax suñu boroom wàcce lii képp nag kuy xare yoo war mu wàcce yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne nag képp ku xare li na ngir mu nekk kalimatullahi kaddu yàlla boobu bee hiya moom bi laa ilaha illa allah mu féete hiya mu nekk al ulya féete kaw leen lu dut moom fa huwa waa jooju di xare ngir loolu sampu fi sabilillah kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon nag ku nekk nag chaque jugera moom lépp lu muy yëngu rek lu muy ñaq guddeeg bëccëg moo xam ci yëngoom lépp buy woote naan ngir yàlla la na seet rek voilà affaire bi yonent la sa rek la na ko ci lépp du ci toolu xare rek di xare di rayante waaye lépp loo yëngu fa ngay yëngu di ko askanale diine te muy jëfu diine seetal yow fan nga ci bokk est yàlla tax wala keneen a tax wala yow sax sa bopp moo tax sa bakkan bi ngay satisfaire moo tax kon mu ngi noon fii mooy hadith mujj léegi nag al imam ci téere bi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu indi téere bi mujj ci téere Umdatul Ahkam lii ñuy téere bi ñuy gis mooy dernier téere te mooy numéro vingt mooy ñaar fukkeelu téere bi ci la tëje mu ne kitaabul itq an abdillahi bni umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man a'taqa shirkan lahu fi abdin fakana lahu maalun yablughu thamana al-'abd quwwima alayhi qiimatu 'adl fa a'taa shuraka'ahu hisasahum wa a'taqa alayhi al-'abd wa illaa faqad ataqa minhu ma ataq kon al imaamu Abdul Ghani ñaari téere ñaari xadis lay mbëmbëstale téere bi après indi benn buntu del di ciy indi benn xadis tëj téere bi kon mu ne ana muy wax ci xadis bi muy kon ci kitaabul itqi voilà mooy kon téere li nga xam ne mooy libérer jaam al itq mooy libérer ab jaam koo xam ne ah jaam la nan la ñuy libérer jaam yi léegi nag mu ne xadis bi ci njëkkan mooy xadis numéro quatre cent vingt quatre ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent mu ne an Abdullah ibn Umar mu ngi koy jële ci Seydina Abdallah di doomi Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu qaal nee na man ataqa képp koo xam ne dafa libéré shirkan lahu fi abd mooy paaram ci jaam mooy ñaari ñoo xam ne wala ñetti nit wala ñeenti nit wala ñu man di doon mooy dañoo bokk amut jàmm voilà léegi man shirkan mooy man dama sama wàll ma am ci wàll man ak benn waay ñoo bokk am benn jàmm léegi man ma ne boo man sama wàll libéré naa ko lay wax képp koo xam ne dafa libéré shirkan mooy waaram mooy wàllam nasibam mooy cërëm lahu bi mu moom fii abdin ci jaam boo xam ne daa am ku mu ko bokkal wala ñu mu ko bokkal fa kaana lahu maal ba pare waa ji ko def ne libéré naa jaam bi mu am alal fekk moom am na alal boo ab risaar la wala am na alal borom bi yekkal na ko ci ndabu alal yablugu alal joo xam ne ju mu dese joo xam ne moom dese moom te alalam jote na samanal abdi gii nga buñ buñu ne woon jaam bi à peu près un million lay jar lañ koy jaayee ci marché bi loolu la ñuy jaayee jaam bi moom ñu gis ne nee moom libéré na part bi mu am ci jaam bi ñu xool dañuy xool alalam fekk moom bu am alal koo xam ne hein moom yablugu jote na samanal abdi njëgu jaam bi un million yi matal na ko ci alalam kon bu boobaa nu ñuy def yi quwima alayhi qimata adl dañuy jëli moom part bi nga xam ne ñu ne un million la bu dee ñaari nit la woon ku nekk cinquante cinquante la moom nee na libéré na benn benn bi comme cinq cent mille yi def cinq cent mille yi def moom la beneen waayam bi moom ci mbokkaloon jàmb léegi nag lu toll loolee la ñuy natt xuwi ma la ñuy natt alayhi ci kawam moom ci loo xam moom mi ne libéré na voilà parce que jàmm manoo ko libéré d'une part bàyyi nee na non moom la ñuy xool la def ñu daal di koy natt ci loo xam moom qiimata at lu tolloo ah loo xam ne nag ci maanute lay tegu ne xam ne jàmm ci marché bi lii lay jar ñu jël lool xàcc ci digg bi comme que ñaar lañ ne ko léegi nag yow c'est bon léegi sa alal lañ koy jëlee 500 millions la ñuy jël ci sa Euh, jox ko ki sa associé bi voilà jox ko ko moom bu ko defee jaam bi libre loolu lay wax léegi moom moo tax mu ne kon dañ koy natt dañuy natt njëgu jaam bi léegi nag par ba nga xam ne wàllu wa nga xam ne moo ci def comme que li day nag la def ñeneen ñi moom wala keneen ci fa ata mu jël loolu jox ko shurakaahu bu dee ñu bari lañ associé bi la ñoom bokkaloon jaam bi ñu bari lañ mu jox leen hisasahum seen wàll seen taar ca la ñu am ca jàmba mu delloo leen ko parce que mu am na alal léegi nag wa ataqa alayhi la abd bu ko defee jaam bi daal bi libre ci moom mooy jaam bi libre voilà léegi jeex na moom mooy mooy joxeñ ci def voilà wa illa sinon rek bu dee ne waa ji dañoo gis ne ah waa ji amul ah <laughs> li ñu yor ci alal après matu ko ah. léegi mu ne wa illaa budul lool faqad ataqa minhuma ataq kon jaam bi wàllam moom moom te am. du la libéré moom la ne moom la libéré kon wàllam woowu mooy libre voilà parce que quand même duñ ne parce que diw moom ñoo bokk alal ji ñoo bokk jaam bi moom libéré na wàllam mais amul alal ju man léegi ñu ne ma man ñàkk mooy moom moom moo moom moom côté bi na loolu la naan lu fa lu dul rek loolu faqat dëgg-dëgg ataka daal dinay libre minhu ca jaam ba maa la nga xam ne atak moom lañ ko libéré mooy waaja wàllam moom jaam bi libre na côté ba bu doon ne bu xëyee moom da koy liggéeyal de huit heures à dix heures dooru liggéeyal ñeneen ñi moom de huit heures à dix heures dootu ko liggéeyalati parce que nee na ko yow libre nga loolu la voilà kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi hadis bi nga xam ne moo mujj ci mbambastal mi ndax ñaari hadis rek la di ci téere bi daal di indi buntu bi mujj ci kitaabul itq bi mu ne léegi nag mu ne kon hadis numéro quatre cent vingt cinq mooy li nga xamante ni mooy ñeenti téeméer et eh, ñaar fukk ak juróom mu ne an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala man a'taqa shaqisan min mamlukin fa alayhi xalaasuhu fi maalihi fa in lam yakun lahu maalun quwwima al-mamluku qiimata adlin thumma istus'ii ghayra mashquuqin alayhi kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an abi hurayra hadis bi mu ngi koy jële ci mawlaana abi hurayra radiyallahu anhu mu ne ani nabi mu koy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal kene neena man ataqa képp koo xam ne dafa goreel shaqisan min mamluuk mooy wàllam moo bëlee yam diñ génn rek paaram la mu am wàllam doom dafa associé ñi ay associé ci jaam benn jaam boo xam ne ñi ko moom dañoo bari loolu lay wax kenn ci ñoom daal di libéré wàllam wam moom mam mamluk ca jaam ba fa alayhi ca kawam lay nekk xalaasu dañ naan ko léegi comme que yow libéré nga benn wàll bi ah léegi nag kon yow li def yow ci saw loos lay lay lay gàllu xalaasuhu libération jaam bi fii maali ci alalam bu dee borom alal la moom la yow dañuy xool bu dee alalam ja mat na li jaam bi la def par nga xam ne mooy paaru ña ca des wàllu ñu ca des moom alalam man na leen a fay bu boobaa day jël ci alalam fay leen jàmbi libre voilà loolu lay wax ne fa alayhi ci loo sam lay ne xalaasuhu mooy libéré ko fii maani mooy loolu moom libération jaam bi bi des wàllu ñeneen ñi ci alalam lañ koy gàll moom mi ne wàll moom libéré na benn wàllam ci jaam bi fa in lam yakun lahu maal waaye léegi bu amul ma alal nag voilà léegi xam nga gisoon nañ ci hadis bi weesu kene bu dee moom nag amul wa illaa faqad ataqa minhu ma ata bu dee ne moom manul ah bu boobaa dañuy mooy jaam bi lëm ci libéré looloo libre parce que manuñu yoon newu ci ah ngeen léegi nag fii nag dafa indi gën leeral affaire bi moo tax wutewul ak xadis bi daf koo gën leeral ci ay ay situation yu wute lay wax moo tax mu ne fa in lam yakun lahu maal kon xam nañ denn côté bi mooy bu dee dafa libéré kenn ci ñoom dafa libéré wàllam mais am na alal ju mu mën a faye ñi ci des day fay ñi ci des jàmbi ba léegi nag bu dee amu ko hadis bële ne la ah bu boobaa moom côté bi mu libéré li mu libéré loolu kese moo libre ci jaam bi fii nag yonent lay sa sam leeral beneen mbir boo xam ne da ko ci yokk leeral ne noonu lay demee tamit mooy fa in lam yakun lahu mal bu dee ne waa ji amul alal ah quwwimal mamluku qiimata adl dañuy à peu près xool ci marché bi natt ana jaam bi en général moom du jaam bu mel nii lan lay jar léegi mag bañ xamee ne lii lay jar mu nekk njëg goo xam ne ci maanu fi lay teg du ñu ñëw di xool lu gën cher loo xam ne ëpp na li ñuy jar en général ñu koy kii mooy ci loo xam ne ci maanu lay teg summa tusaya hadith yi leeral ne xam nga benn ne yow bu boobaa waa ji na mais amul lu mu fay ñeneen bu boobaa ah côté bi mu libéré moo libre yonent bay mbir mi ne nag côté bi mu li mooy léegi nag li ci def nan lay demee loolu lay leeral côté boobu nga xam ne fële leeralu ko woon noonu dane rek côté bi bi kay libéré lool rek moo libre léegi nag muy leeral le beneen bi def nan lay demee mu ne ustusaya bu boobaa summa ustusaya ginnaaw gi dañ naan jaam bi dañ koy gis ne ko é ah comme que sa kenn ki ñi la moom de libéré na benn wàll waaye gis nañ ne amul lu mu fay ñi ci def léegi ñu xool bi ñu defee xool ne yow en général jaam bu mel lii lay jar walla moom dañ koy tege ni ndee léegi wàllu ñu def ñooñu lu toll noonu nga xam ne xamoon nañ ko dañ naan ko liggéeyal lu toll noonu yow jaam bi boo ko liggéeyee nga jox ko ñi la moom boo leen ko joxee yow libre nga loolu mooy ustu saya dañ naan ko léegi fàggu jil ngir fexe am li nga xam ne moo des yow comme day xaw a niroog mukaatam ki nga xam ne dafa wax te gisoon ko ci xaadisatu Barira radiyallahu anha di racheter boppam jënd liberté wax ak ay bi ko moom ne leen lii laay joxe par at wala par weer wala lii bu ko defee bu matee mu libre lu mel nii nag fii dañ naan ko léegi li des yow fexeel bu dee man nga ko moo tax mu ne ghayra maskuqin alayhi duñ ko teg ay ay coono yu métti bu dee ne manu ko dañ naan ah mooy manu ko léegi nag bu dee nag mooy liggéey boobu kenn du la ko yow man ñun dañoo soxla xaalis nu mu gën a gaawee di ko forcer naan ko way da ngaa war a gën a liggéey gi di gën a produire déedéet ghayra mashkukin alayhi bu dee ko teg coono yu attan voilà li mu man kese lay def voilà bu dee ne par journée cent francs kese la mën a produire cent francs lay produire la ngeen bëgg mu produire leen cinq cents ta manu ko waaye yow loolu la daan ghayra mashkukin alayhi léegi al imam Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy indi nag li nga xam ne benn buntu ci téere bi muy buntu numéro 63 bay tàmbalee buntu yi ba léegi ci téere bi muy juróom benn fukk ak euh, ak euh, juróom fukk ak ñett voilà muy 63 mu ne baabu bay'il mudabbar an Jaabir ibn Abdillahi radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala dabbara rajulun min al-ansaari radiyallahu anhum ghulaaman lahu wa fii lafdin balagha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan min ashaabihi radiyallahu anhum a'taqa ghulaaman 'an duburin lam yakun lahu maalun ghayruhu fabaacahu bi-thamaani mi'ati dirhamin thumma arsala thamanahu ilayhi kon alimamu abdulgani rahimahullahu taala mu andi kon buntu bi tudde ko baabu bay'il mudabbar mooy ba al mudabbar mooy e, ki nga xamante ne nii jaay gi nga xamante ne nii waa ji al mudabbar mooy jaam bi nga xam ne e, waa ji da ne ko ki ko moom e, bii dee nuñ ko moom moom bokkul ak fañ jóge woon <laughs> mu ne ko man maa la mooma ah, c'est léegi man bu ma deewee bu ma génnee àdduna bu ma faatoo yow libre nga loolu mooy al mudabbar mooy yow di nga nekk libre di nga jote sa sa sa liberté bu dee ne man faatu naa bu ma faatoo rek yow man ngaa libre loolu mooy léegi nag baabu buntu bay'il mudabbar waa jaam bu mel noonu <laughs> est-ce ki man na koo jaay baabu buntu nag bay'i jaay al mudabbar jaam boo xam ne loolu la ko boroomam wax ba pare bunt bi wane rek jaam boobu dañ koy jaay léegi mu ci indi hadith ci téere Umdatul Ahkam min kalaam xayril anaami alayhi afdalu salaatu wa mooy xadis numéro quatre cent vingt mooy nombre xadis yi ñu fi jàng bañ tàmbalee ba léegi quatre cent vingt six xadis moo nekk ci téere bi muy ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn xadis ñoo nekk ci téere bi bañ tàmbalee Umdatul Ahkam tàmbalee mooy bu mujj bi walillahi alhamdu wal minna mu ne an Jaabir ibn Abdillah mu ngi koy jële ci Seydina Jaabir bi doomi Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhuma annahu qaala neena dabbara rajul min al ansar dafa am benn góor ci waa lansaar ci waa ahlul madina radiyallahu anhum boo xam ne dafa wax ghulaman lahu daf ko defal li ñu wax sànq mooy dabbara mooy pa pa pa <laughs> administré na non mooy nee na ko nga yow bu ma faatoo libre nga loolu la loolu la wax benn jaamam léegi nag mu ne wa fii lafz am na ci benn expression benn kaddu ci hadis bii Seydina Jaabir radiyallahu anhu dane balagha an-nabiyya jote na yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam anna rajulan kene benn waay min ashaabihi ci sahaabaan yi radiyallahu anhum ataqa ghulama dafa libéré benn jeune benn jaamam benn jaam boo xam ne moom la amoon mu ne ko libre nga waaye an dubur mooy bu ma faatoo yow libre nga lam yakun lahu maalun ghayru waaye nag waa jooju doon def loolu moom amul beneen alal jurut jàmbi kese mooy alal moom amadul benn amul tool amul ay xar amul ay bëy amul ab liggéey bu jàpp non moom alalam yépp li mu yor mooy jaamam léegi mu ne ko nag man bu ma faatoo libre nga te waa ji amoon njaboot voilà léegi léegi nag fa baahu wa yonent bi saa saa ba mu liggéey loolu ba ko xabaar ba bikkalee mu wóolu waa ji jël jaam bi jaay ko bi samaana mi'a bi samaani mi'a bi samaani mi'atin bi mi'ati dirham mu jaay ko samaani mi'a mooy huit cent dirham ay dërëm voilà samaani mi'a mooy juróom-ñett ah samaani mi'a dirham ci ay dërëm yi nga xam ne moom la ko jaaye muy dërëmu booba ba yu léegi léegi nag bi mu ko jaayee loolu la ko jaaye ma arsala ginnaaw bi mu yónnee samanahu ilayhi ba mu ko jaayee jël alal ji jaay bi huit cent dërëm yooyu yónnee ko waa ji nga xam ne moom moo ne woon jàng boo libéré yow bu ma bu ma faatoo hein yow libre na waaw parce que moo tax yeneen riwaay daf koo jaay jox ko ne ko yow lii yaa ko gën a yelloo parce que yaa ngi am ay yitte manoo ko dox ay soxla dund yoo yoo xam ne yaa ngi ko war a kii rek nga am ci boo pare di ko léegi mu jaay ko yonent na sasam jaay ko ko alal joo jële jox jox ko ki nga xam ne mooy borom jaam bi ne ko jëlal voilà yow yaa ko gën a soxloo ne ko dépensé ko ci sa njaboot voilà ci yow tàmbalee sa bopp ak sa njaboot ak yooyu kon nag lii walillahi alhamdu wal minna mooy suñu hadis ci téere bii nii di wax rek di santaat suñu boroom tabaraka wa taala di wax la nga xam ne moom la waa aljanna radiya yaada ay ah, ja'alana allahu minhum yàlla na boroom bi boole ni ci bi ci ñoom daal di wax bañ fa duggee ne alhamdulillahi alladhi hadana li hada mbooleem cant yi ñeel na borom bi nga xam ne moo ñu gindi ci lii yiw gii mu yiiw jàng hadith yonent bi alayhi salatu wasalaam yiiwu jàng xayru waxu ki nga xamante ne moom waxam waxyu la mooy wax la boo xamante ne révélation la déey la bu ko borom bi déey léppam déey la kooku borom bi nga xam ne moo ñu la ñuy jàng ay waxam ki nga xam ne mooy rasulullah kon nag alhamdulillah mbooleen cant yi ñeel na yàlla alladi mi nga xam ne hadaana moo ñu gindi li hada ci lii wa ma kunna nekkuñu woon de du suñu mérite du suñu dara du suñu dañoo xam tous wala dañoo mérite te dara wama kunna te déet ñun ma suñoo nekk li na te biya doon gindeeku bay am dara di am accès ci waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ah ah wama kunna le lawla budul woon an hadana Allah budul woon ne borom bi ci mbaaxam al fadluhul mahd gëneelam dong